kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci chapitre trois cent soixante-dix baabul mansuuraati wal mullah xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille huit cent soixante-six jeexaloon nañu ko doon wax mu nekkoon xadisu shafaa nga xamante ne mooy ramm gu mag gi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam di ramm jaam yi eh, borom bi daal di koy ràññee ci biir mbindeef yi ci biir yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo doon xadiis bi noon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaal kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa fi da'wa fa rufi'a ilayhi wa kaanat tu'jibuhu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël beneen xadiis bi nga xam ne bu gudd la tamit comme niñ la ko moo gën a gudd biñ génn moo tax it comme niñ na ko waxoon neewuñu fii di ko jàng ba mu jeex <laughs> di door a tàmbali moo tax dañuy def ni bee rek dañuy wax di jàllale di dem bu dee à fin am na loo xam ne jàpp nañ lu ñu war a yokk wala lu ñu fàtte woon wala ay précision ñu daal di koy def insha allah muy xadis 1867 mu ne wa bi ibni abbasin mu ngi jële ci saydina mawlana abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhuma annahu qaala nee na jaa dikk na mooy hadis bi nga xam ne mooy wax historique jaar-jaar yi nga xam ne aji kiy dem di aji Makka ka umra loolu lay reproduire lan mooy cosaanam euh, nga xam ne lépp ki nga xam ne borom bi nee na moo ko jàppe xarit ak njabootam lañu fa newee woon doon ko def ci ay jaamu yàlla jublu seen borom kese loolu rek la ñuy reproduire ba léegi waaw summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa lam yakun minal mushrikiin Allah borom bi wax yonent may saar saam ne ko ginnaaw gi ñu waxyu la waaw ca suuratu naxli ah an ittabi' na nga topp millata ibrahim tëralinu doxalinu seydina ibrahim alayhi salatu wassalam ah, hanifa mu nekk koo xamante ne nii mooy dafa wëlif lépp jéng ci boroomam dem ci da jëm ci boroomam euh, euh, euh, te bokkul woon ci ñi nga xamante ne mooy bokkaalekat yi di yahuud yi chrétiens yi nga xam ne nekk ci bokkaaleeg mooy yàlla ba pare naan ci moom lañ bokk wal iyaadu billah wa kullu hada kadib wallah wallahu kon moom nag lañ nekk ni waaw di wane comme liñ waxoon ne aayab suuratul xajj ba bi borom bi naan eh, eh, eh, kene moom Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moo leen tudde waaw waaw huwa ijtabaakum wa maa ja'ala alaykum fi ddiini min haraj millata abiikum Ibrahim huwa sammaakumul muslimiina min qabl allah waaw mais borom bi moo leen bij bij tànn leen te deful seen diine ji seen sóobuwuñ bi benn coono ak xat-xat lu tax parce que mooy yoonu seen baay Ibrahim alayhi salaatu wa salaam te dafa yomboon moom moo leen tuddee ay wommatukat min qabla waaw loolu nag moo tax mu jeexale ko suuratul xaj ne la ma ko wax bi leeral aj ak loolu loolu mooy wane ne yéen yéen a nekk ci yoonam ku nekk ñeneen ñépp comme niñ la ko waxoon milal yépp yahud yi duñu aj kenn aju ci Makka bokkul sax ci seen seen pratique religieuse en tout cas ñoom instant bi waaw te tamit même jamono yeneen saa saa ak chrétien yi ñoom ñi kon nag ñooñ bu ñu nee ñoom ah ñun ci Seydina Ibrahim moom lañu roy moom loolu diinam lañ nekk lañuy caaxaan kon nag loolu nag lañu Seydina Ibn Abbas yi nettali nan la demee mu ne qaala radiyallahu anhu anhuma annahu qaala jaa Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Ibrahim di alxalil sallallahu alayhi wa sallam dafa dikke indi bi ummi Ismaïl ci ndayu Seydina Ismaïl di Hajar wa bibniha ak doomam Ismaïla di Ismaïl wa hiya fekk jamono jooju turdi'uhu ndaw sax di yaayu Seydina Ibrahim no Ismaïl mu ngi ko doon nampal jamono yi nàmpal ko mooy jamono ji nga xam ne ci ko doon nàmpal ci la ko indi fii hatta wada'aha ba di nga xam ne ci lay indi posé leen indi leen indal bayti fi nga xam ne mooy bu lay indal bayti nag jamono jooj néegub yàlla bi muy ka'batal musharrafa tabaxuñu ko woon mooy zaarapon amul loo xam ne boo taxawee di ko gis waaw mooy fi nga xam ne fa la néegub yàlla bi nekk tey foofu la ko teg inda dawxatin fekk fa nga xam ne benn garab bu rëy mooy dawxa goo xam ne moo fa nekkoon bi makkata neno fawqa zamzam ci kaw zamzam fii a'lal masjid bi ca kaw jàkka ji mooy fi nga xam ne rek mooy emplacement wu fi nga xam ne mooy jàkka ji mu ne walay sa te nekkuloon bi makkata makka zaadaha allahu sharafa yawma ahad kenn na fa newul woon waaw amul woon ndox fa wadaahuma mu bàyyi leen hunaaka foofale waaye wa wadaa mu defal leen indaha bàyyi leen indahuma fa ñoom jiraaban fiihi tamr ab besace mooy loo xamante ne as pochette soo xamante ne wala ab baak wala yu mel noonu yi nga xam dañ ciy def fiihi tamrun yoo xam ne amoon na tàndarma wa siqaa un waaw siqaa mooy baag fiihi ma siqaa mooy baag bu am ndox récip ay façon ay mbir la woon yoo xam ne ci der lañ ko doon defar di def euh, tàndarma beneen mu defal leen ci ndox voilà summa ginnaaw yi xafaa mu wane gannaaw Ibrahim alayhi salaatu wasalaam muntaliqan di dem léegi nañ taxawe ni tuuti kon fii nii parce que dane Seydina Ibrahim alayhi salaam dafa indi bi ci yaayu Isma euh, yaayu Seydina Ismaïl di Hajar ak doom ji di Ismaïl indi leen fii loolu li ko waraloon mooy fiir bi nga xam ne moo xawoon ndax fàttali woon nañ la fan yële bi nga xam ne mooy hadis euh, bi ñu génn bu shafaa bi gis nga lëkkaale bi am que ne nit ñi biñ ñëwee ci Seydina Ibrahim alayhi salaam Abdullah ko yow de yaay. yonent bi yàlla yaay xaritam ah euh, euh, wax ko yooyu yëpp ne ko xanaa gisoo ci li ñu nekke ah li nga xam ne moo ñu dal ndax dooñu ràmm ña ñaanal sa mu ràmmuñu mu ne leen inna rabbi qad ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu wa inni kuntu kadhabtu thalatha kadhabatin di gisoon nañ lool nafsi nafsi nafsi mooy bi nga xam ne ci la leen ne li ngeen wax yëpp dëgg la waaye borom bi daa mer tey mer goo xam ne masu koo mer lu jiitu da du ko mer lu li ñëw ci ginnaaw waaw te man am na ay wax yoo xam ne ci biti nii wax yu wuteeg ni mu demee lay niru yoo xam ne dama ko waxoon lool daal moo tax sama bopp sama bopp sama bopp waxoon nañ la boobu bokk na ci bam ne soxnaam sa Haajar mooy ba ñu àndee di voyage yi Rome bu Égypte yenn ci dëkku jabaa bi rey Égypte la woon buur bu dëng ne woon fa boo xamante ne nii moom bu gisee kenn jigéen bu rafet da koy wax dagg yi dañ ko koy indil waaw rawatina bu laajee ne yow nga naan sama sœur la sa soxna la bokk ngir rek toroxal nit ñi waa wan leen xam nga daa am nit ñoo xam noonu nañ mel humiliaté moo leen neex waaw nit ku voyage ànd ak soxnaam ñu nangu soxna si parce daa rafet ndax yow sa wan la ne doo dara toppal ne boo nee sœuram la nag te sax jéemoon na voilà da ko daa borom bi moo ko fegal keroog bi nga xam ne buur bi ci la fexe Sayyidatu Hajar après mu jàppoon ñaan yàlla wane nañ jàpp amoon na depuis boobu ni mu nee ci saxiix yi te daa amoon bu yàgg jàpp nekk loo xam ne spécialisé spé lu ñu jagleel xusuusiya suñu xeet bi la déedéet li ñu jagleel suñu xeet mooy ghurran muhajjalin yi voilà inna ummati yu'tawna ak yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu loolu moom suñu borom bi dañu koo defal loo xam ne jagle la waaye teew dekkuloon nañu la doon ñoon jàpp qissatu sayyidina hajar ak jurayja rahib alayhim asalatu wasalam loolu lépp day wane ne lool loolu lañ doon jàpp bu yàgg keroog bi nga xam ne buur bi ci la jéemalaal saara sayyidatu saara mënu koo jox soxna sayyidina ibrahim mu ne ko ah xam naa ne lii ma dal yow la may ma rek boo ñaanal ma mu deñ après du ma la def dara mu ñaan yàlla mu dindi loolu bàyyi ko mu kiiwaat muy essayé waat mu ñaa mbir mi dalaat ko lu gën a metti mu ne ko ah, xam naa ne bii bii nag moom c'est fini après bi mu koy bàyyi mayaale ko woon benn jaam boo xam ne mooy Hajar mii bi mu demee nag Euh, bon bu buur bi wowoon gars yi ne yéen maa ngi leen wax ngeen indil moom nin ngeen may indi ab seytaane <laughs> waaw <laughs> waaw waliyasu billah xam ah, loo xoolal moom jàpp na ne ndaw si mooy seytaane kii baax ba yàlla aare ko noonu moom kàccoor bi nga xam ne di nangu soxnaay nit ñi parce rafet nañu moom mu jàpp ne moom moo nekk ci lu jub moo tax di gis ay yoo xam ne mooy moo daal occidentaux yi rek waaw mais lëndëm gi ñu nekk kenn manula koo nattable laa wax ci wàllu pas-pas ak tum yàlla yooyu ba pare nañu jàpp na ñoom li ñu yor mooy lumière waa ahlullahi waa yàlla yi al mu'minuuna al muslimuuna ñooñu nag ñoom ñooy ñu bon ni quoi waaw <laughs> te loolu mooy saytaane moo leen ko wan moo leen di wan loolu waaw ñoom contraire bi nga xamante ne nii moo taxoon ma ne la gis nga saytaane yi Iblis dafa def gis nga wëngëm yàlla yi ñu jàppe yàlla ibliis dafa def ñoom ñu jàppe lu mel noonu Iblis jàpp ne yàlla mooy moo baaxut ah wal iyaazu billah yonent yi ñoo baaxul ki baax mooy Iblis ak ñu mel ni moom wal iyaazu billah waaw c'est tellement grave moo tax Abu Jahlin <laughs> mooy <laughs> ci nettalib siira bi mu ne gaa yi mooy bi muy kàcc rek. Euh, bo ci nettali bu xaw a wu te kii rek xam nga rek di wane gréeram mu naan nañ ko ci siira bi taxawat ci taa yi nga xam ne ci lañ doon yoneen saa salam nag jëloon doon doon doon ne léegi njëggum waa Quraysh bu fi nañ ko kar <laughs> jamono jooju la woon ba benn jour waa Quraysh yónni njëgg mi fekk Abu Jahl na ko jiite woon avant Badar ba yonent bay saa saa mu yëgee njëgg moom mu yónni amahu Hamza ibn Abdil Muttalib asadullahi wa asadu rasulihi salawaatullahi wa salaamu alayhi ñu daal di kari ñoom Abu Jahl boobu moom daje ñoom ñoom waaye góor gi Majd ibn Amr al-Juhani moom moo dox seen diggante ndax allié wu yonent bi la woon sa saa waa Quraysh moo dox seen diggante ba xare amul. Abu ba mu demee Quraysh di def compte rendu ne leen def leen attention non suñu njëg mi mu ngi ci danger gis nga Muhammad ak i gaayam sallallahu alayhi wasallam <laughs> radiyallahu anhu léegi daal ñu ngi mel ni ku xiif kooku tam mar waaw su seen lépp nag ci suñu yëf yi lañ ko teg def leen attention yéen waa Quraysh daje na ak ñoom Hamza laa dajeel <laughs> waaw ba pare naan euh, li ñuy soxal foofu ca jeexital waxam mu naan waa Quraysh te man laa araa Muhammadan wa ashaabahu <laughs> wa atba'ahu illaa ra'aytu ma'ahum ash-shayaatiin wal iyaadu billaah Abu Jahl ne wala <laughs> man du ma gis Muhammad du ma ko gis ak ñi ànd ak moom sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne damay gis ay saytaane ñooy ànd ak ñoom ñoom saytaane yi lañ àndal Iblis ni mu ni ni mu traversé affaire yi quoi <laughs> waaw moo tax ñoo gisee yéeféer yi julli ñi nañ jàpp ne ñoom ñoo baaxul voilà ces monstres noirs sur terre voilà c'est moins que rien qui ne rien nanga yu mooy baat yu mel noonu baatu tahqir yooyu waaw sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim bi gisoon nañ ko bee wees mooy kalimatu tahqir da leena yombu quoi ba pare jàpp ne ñoom ñoo nekk ci lumière yi waaw quant à ces obscurantistes ñu gis ne kàddu yooyu la utiliser ba léegi comme quoi affaire boobu ku jàpp ne lu bees la mooy yow xamoo quoi t'as pas appris non t'as pas appris jàngoo sa diine jàngoo quoi non non non dafa yàgg depuis maam Adam maam Adam alayhi salaam lan Iblis waxoon <laughs> ana xayru xalaqtahu xalaqtanii min naar wa xalaqtahu min tiin mais kii maa ko gën moo lu kalaas man nga bind yoon safara nga koy bind nga bind ko ban ma ñëw di ko suyootal non c'est pas possible ça ah Allah faut faire ça non non non c'est ne aw ma gis Muhammad damay gis mu ànd ak ñoom saytaane waaye loolu mooy di borom bi wax rek ak hudhud waxoon ko fa fa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum waaw <laughs> léegi mooy lii daa am liñ doon wax mooy umu Ismaayil mooy dafa amoon mooy buur boobu bi ginnaaw gi bi mu bàyyi Seydina Sayyidatu Saara da koo may Seydina Sayyidatuna Haajar mu nekkoon jaamam bi mu demee nag ànd ak Seydina Ibrahim ñu ñibbi ñu yàgg mënuñu am doom mu may ko jaamam boobee bi mu ko mayee nag ci la am mu am ak moom doom nag loolu nag daal di réveillé ci femme bu njëkk bi muy Sayyidatu Saara ak fiir bu tax boo xamante ne nii daanaka seenum nekk fële bilaadu Sham Jérusalem Seydina Ibrahim boole leen doonu doon mën a nekk borom bi nag digal ko na ko jëlal kii mooy sa soxna si haaja ak doom ji nga yóbbu leen makka tegtal ko makka ne ko demal nga yóbbu leen foofu waaw ci ay xam ne boroom bee ko xam waaw kay te bokk rek keroog bi nga xamante ne nii bi fitna yooyu bare ummu ismail di hajar dafa utoon loo xamante ne moom lañ naan ab ceinture mintoq moom la takkoon ci ndigg li nga xam ne yére bu guddi yi mu nga xam ne day laalaale suuf bu doxee jaar fenn euh, loolu noonu daal di effacer trace yooyu ba saara du ko gis du xam fan la jaar quoi voilà moo tax <laughs> hadis bi daa commencé awwalu ma taxada an-nisaa al-man al-mintaqa min qibali ummi ismail waaw ittaxadat mintaqan li tu'affiya atharaha ala mu ngoog mooy Seydina Ibn Abbas noonu la xadis bi boo demee par exemple kitaabu ahadisul anbiya salawatullahi wasalaamu alayhim ah foofee imaamul Nawawi imaam al-Hafiz al-Bukhari al amirul mu'minin loolu la ko tàmbalee Ibn Abbas mu ne ki njëkk a takk liñ naan ceinture mooy takk sa mbir di dëgëral ko ah, mu ngi jóge ji ci jigéen ñi mu ngi jóge ci yaayu Ismaïl alayhi salaam daf ko takkoon ngir muy effacer trace ba sayyidatu Saara bu fu jaaree fenn du xam ne jaar na fii ak yooyu ndax rek fiir googu nga amoon nga xam ne moo xewoon nga xam ne nit dina baax teewul sayyidatu Saara nekk bu baax waaye fiiraange moo ko yóbbu ci noonu voilà loolu nag góor ñu bari duñ ci bàyyi xel léeg-léeg surtout bu dee dañu am ñaari soxna wala lu ko ëpp voilà dañ naan rek voilà kii dafa compliqué voilà il faut daa war a nangu nangam ak nangam non affaire yi xolu nit ñi duñu ay bong bong yu ñuy manipuler à merci quoi gis nga sëy yow bu dee Sayyidatu Aisha radiyallahu anha gis nga ni mi yar Sayyidina Abdallah ibn gis nañ keroog <laughs> bi nga xamante ne nii ci la Sayyidina ibn Zubayr waxe li mu wax Abdallah ibn Zubayr <laughs> eh, la tantahiyanna Aisha wa aw la ahjuranna alayha <laughs> voilà waaw ah, loolu taxoon nañ ci bu yàgg quoi muy hadis bi nga xam ne mille huit cent cinquante-neuf ibn imaamul Nawawi ne woon ci Riyaad bi nii wa an Awf ibn Maalik suñu bi ibn Tufayl anna Aïsha huddithat anna Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma qaala fii bayna wa a'tatu Aïsha wallahi la tantayyanna Aïsha wa aw la ajuranna alayha <laughs> yow <laughs> te moo ko yar moo def ci moom li ba pare moom sax la yeneen saa sam bi mu soxlaa am euh, kii dana ko jëlal turu kële dafa ummu Abdillah muy yaay Abdillah bi mais keroog bi mu waxee wax nii ne Aïcha fekk mu jaay ab toolam wala ab suufam ngir di jël di saraxe mu naan Aïcha da arrêté li muy defar ah moom day fasar fasaree alalam quoi day di lapide alal a jaay euh, euh, kër di ko di bu ataa bu Aïcha bu deful def man dinaa ko yiiraan maay gérer alalam Sayyidatu Aïcha dégg ko ne moo wax loolu mu <laughs> ne ko waaw mu ne kooku jël naa ci yàlla nisar naa ko ne dootuma waxatee moom ba faw dee moo ñuy wax moo ñuy tàqale waaw gis nga saxaaba yi ñëwoon ñu bari waa muhaajiruuna yeeg ba ni nga xamante ne Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghus ak al-Miswar ibn Maxrama finalement ngir mooy liñ ci gàtt ngir foo final mu door a bàyyi moo tax loolu du loo xam ne mooy ay mbir la yoo xam ne ay paramètres la yoo xam ne yu jar a bàyyi xel la du yu jar a soofantal ay non dara naw ci daa war a nangam non voilà moo tax bi mu amee euh, borom bi daal di digal Seydina Ibrahim mu yóbbu njaboot gële gële loolu nag moo tax mooy mooy l'essentiel fii moo indi lii waaw moo tax bu dee xam nga ne yow ñi nga yor mënoo leen boole benn kër mais bu leen boole loolu la mais doo force rek voilà parce que ñun saa yi bàyyi suñuy maam suñuy nangam c'était comme ça man nag kon nag noonu la war a demee voilà affaire bi c'est comme ça c'est pas comme ça <laughs> loolu moo indi lii nga gis nii. njàlbeenu ni ko Riyaad bi indee nii ne jaa Ibraahimu bi ummi Ismaa'ila alayhimu salaatu alayhimu salaatu wassalaam wa bi ibnihaa ak doomam Ismaa'ila wa hiya turdi'u mooy ko doon liir boo xam da ko doon nàmpal fële ca al bayt mooy place Kaaba gi tey si noo jamono jooju comme ni la waxoon inda dawhatin ci benn garab goo xamante ne nii moo fa newoon bu rëy newoon ci kaw Zamzam ci kaw fi jàkka ji nekk. mu ne keroog Makka nag kenn dëkku fa woon mooy daa nekkoon dëkk boo foo xam ne kenn newu fa woon ah voilà dere dere dere dere dara comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Ibrahim di waxee ci kanam après buy ñaan quoi mooy daraa fa newul woon foofu ay ndegmeent kese la woon ak ay <laughs> dara picc yi sax doonuñ fa woon taxawaalu parce que fii c'est wow y ndox y a rien ah voilà y xeer <laughs> waaw ici à la Mecque xeer alors picc yi du ñu fi taxawaalu <laughs> mais picc moom sawaay fu mu mënula amee ndox moom du fa nekk sax di fa aventure wu quoi parce que euh, non léegi loolu euh, mooy affaire bi euh, léegi nag mu ne kon foofu dara walam yakun bi walaysa bi makkata yawma idin ahad foofu la ca makka jamono jooju dara newu fa woon kenn newu fa woon walaysa biha ma ndox sax amu fa woon fa wadaaha hunaka léegi mu fa wadaahuma mu bàyyi leen ñoom ñaar foofule wa wadaa waaye defal na leen loo xam ne mooy lu ñuy jàppandeegul saak boo xamante ne nii ah, besace boo xamante ne am na ay ay tàndarma beneen bi benn outre boo xam ne dafa fees ak ndox mooy benn njaq wala benn ah, baak boo xam ne dañ koy tëj nag boo xam ne day am ndox waaw ci xame ne mooy euh, provision yóbbal daa baax <laughs> ci mbir yi la bokk amul rek ñëw sànni sa wopp non yàlla dina baax doon yàlla dina baax wax yow yàlla dina baax moomu nag yàlla moomu moo ñu gëm moo ñu xamal ne wa tazawwadu fa tazawwadu dee leen yóbbal waaw dee leen yóbbal yóbbal moom bu yaboo ngeen koy def <laughs> waaw amul ay non dina baax non gars yi dañu wàkkeeru ci yàlla quoi dañ naan la sawaay wàkkirlu al al al al wàkkirlu ak axdu bil asbaab ñoo ànd waaw waaw li sayyidina Sahl ibn Abdillah waxoon mooy dëgg <laughs> nabi waaw état wu yeneen suñu yàlla yi saa naka jekk noonu la ko waroon bi bindee masula deñ tarfatal ayni di wàkkirlu ci boroomam waaye malgré tout wal axdu bil asbaab sunnatu nabi ni doon tërale doon ko nag. Hmm? mooy jàpp ci sabab yi lu mu bëgg day def la nga xamante ne mooy tax la mu bëgg mu yemba waaw mais doo ñëw sànni sa bopp ci mbooy gi naan ay wo yàlla dina baax dangaa ngaa a xam ne yàlla yàlla baax na waaye boo fi boo fi alkoo di nga xam waaw moo tax borom bi nañu wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa aywa yóbbal leen te ngeen xam ne nag yóbbal gi gën mooy teet yàlla waaw boobu moom mooy miir yóbbal provision waaye it waataw sax wadu day leen yóbbal ci seen tukki yi moo tax yeneen saa sax masula dem tukki boo xam ne yóbbuwul dara ah non gàddaay ga moom Seydina Abu Bakar dañoo waajal lu ñu yóbbu ci yoon wi lu ñuy lekk ka ah, ba mu jeexee waaw kay ci la ñuy buñ yommee village yoo xamante ne nii mu ñu laaj ñamoom bëy wala xar ya buñ leen ganalewul est ce que mën nañ leen a ganale ñoom sal sal umma ma abada <laughs> aw saa umma Ma'bad laa wax laajal ma laa yaay ummu Ma'bad <laughs> radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha borom shaaba zaati shaati waaw loo borom gàtt ga kon loolu mooy noonu mu yóbbaale leen loo xam ne moom lañuy ñuy jàppandi ginnaaw gi nag ba mu leen fa tegee mu wane gannaaw di dem di dellu fa tabi'atuhu mu topp ko radiyallahu alayhim asalatu wasalam fa qalat mu ne ko ya ibrahimu ayna tazhab mu ne ko a ibrahim foo jëm wa tatrukuna bi hadha alwaadi alladhi laysa fihi anisun wala shay mu ne nga ñuy bàyyi ci xur yi nga xam ne amul fu ñu fi wéttal te amul dara fa qalat lahu mu wax ko ay yoon am na yoo xam ne nañ ñaari yoon ca ñetteel ba ah mu ne wa ja'ala la yaltafitu tourné wul woon ilayha ci woon qalat lahu mu ne ko allahu amaraka bi hadha mu ne ko yàlla moo la digal lii qaala mu ne ko naam waaw yàlla moo ma ko digal qaalat idan laa yudayyuna waaw kon de duñu duñu sànk waaw loolu laa ci bëggoon mooy am ci assurance que ne yàlla moo la digal lii ok <laughs> waaw mu ne kon de idan laa yudayyana laa yudayyana borom bi de ñu sànk waaw mooy as-siqatu billah bi nga xam ne moom la ndaw si amoon ci yàlla quoi waaw waaw voilà boo amee kóolute ci sa borom moom wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja la borom bi wax waaw képp koo xam ne teet nga borom bi tabaaraka wa taala di sàmmoonteeg ay ndigalam ta mu tax ay tereem di ko sori ta mu tax ah borom bi dina la utal issu de waaw lu mbir yi xat-xat-xat yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu moo koy wërsëgal min haythu la yahtasib foo xam ne moom yaakaaru ko woon waaw ak keneen kuy aji yaakaar ju ne waaw yaakaarul woon ne kii dina ci génn borom bi génne ko ci waaw sayyidatu Saara nag alayhi salaam loolu la amoon moo tax bi mu ko nee yàlla moo la ko digal mu ne ko waaw mu ne kon nag jeex na waaw bu wane ginnaaw waaw moo tax nit ki daa war a jël xolam aj ko ci yàlla bañ koo aj ci ñoom diw ak ñoom demba ki ñoom daaw ak ki yorentu yàlla la de waaye bi mu nee ko yàlla jeex na topp ko ngir parce que mooy moom moom moom déedéet mooy daa bëggoon am assurance rek ba mu amee assurance ne yàlla moo ma ko digal waaw jeex na waaw moo tax nit lu mu baax baax baax dafa am foo xam ne fooy toll foo xam ne sawaay nit lu mu baax baax ci yow lu mu la jege jege sa yoon moom ki compte mooy yàlla quoi moo tax Sayyidatu Aisha nee na radiyallahu anha yonent saa salaam da doon nekk di gisoon nañ fii ci riyaat bi xadiis yooyu ci liggéeyu waa këram di leen jàppale waaye bu julli jotee xaraja day génn mel ni xamuñu waaye ñun tamit ñu mel ni xamuñu ko waaw xam xam nga fii boobu lañu gaa yu bari ñu bari lañ manul waaw mooy affaire affaire yàlla bu taxawee mbindeef moom nu man di taw saway yëf yi yàlla ba pare xanaa ngeen ànd defandoo ko mais yàlla tere moom mu la koy teree def moom alors ah moo tax mu ne day génn yore saa sa day génn mel ni xamuñu ñun tamit ñu mel ne xamuñu ko ndax lan jublu ci julli waaw mais caaxaan yi ngay dégg yow bu dee lii la lan ngay xalaat nag koo xam ne moom nee na la nag léegi yow julli boobu laa lay teggil <laughs> parce que en ñàkk xam yii la ñàkk am pas-pas alhamdulilah bu baax moo waral dérive catastrophique yi nga xam ne moom ngay gis chez beaucoup de gens waaw war naa la nag fi mu gën a bare yi mooy ci soufisme gis nga yoonu soufisme yi ñuy woote. moom moom fa la bi ëppee moom waaw fa la bi ëppee waaw ñoom naa jàpp nañ ne ab sëriñ moom maadaamu mooy sëriñ bi moom lépp lu mu wax rek dañ ko war a topp waxoon naa la gis nga waxi boroom xam-xam yi ngay dégg ci uh, ulama suufi ak seen téere yi di ko liir bés bu lañ buuyee le fait ay ay nit ki daa war a nekk ci kanamu sëriñ bi comme ab néew ni muy nekk ci kanamu koy sang mais loolu ma ne loolu mooy sëriñ bu ko mat nga man nee naa la gaa yii nii te gaa yi may wax nii du léegi lañ xew de yow dafa foog ne léegi lañ xew ñee bi Serigne Touba naan isbaana jahran radiyallahu anhu isbaana jahran annama shuyukhu hadha az-zamani bi Sëriñ Tuubaa naan radiyallahu anhu Cheikhu Abul Mahamid naan leer na nañ laa wax kene sëriñu sama jamono jii wa fekk fii man Bamba li ëpp ci ñoom ay këpp tëlle ay piège lañ ngir taalibe yi dañ leen di jaay de ñu ñépp dañ lay toroxal dañ lay sànk ngir seen mbiru àddina ay këpp tëlle ay piège waaw ba décrire leen foofu ci masaalik leeral bi dénicher gaa yi ak seen cinéma gi ñuy nekkee ba léegi nii ngay gis gaa xam ne noonu lañu mel waaw léegi yow yooyu nag ñuy nettali yow yaakaar nga ne façon Serigne soosu yow ñoom day mel ni sa kanam seen kanam comme nii loolu wax naa la yow waxuma la xef ñoom boo nee seen wet xef sax daanaka boo ko mënula bañ a def bu ko def bu mooy yow waroo nekk seen wet mais bu yàlla dogalee ba nga nekk seen wet billaahi bés boo xefee boo mooy tuwul dañ lay alal yàlla tere nga naan damay mel ni néew seen kanam waaye yow néew ba <laughs> keroog ngay yàq nga lañ lay yàq ba nga yàqu takk yow ngay def ñoo ni jaaxal nga non ñooñu kenn ah waxutu leen ah. saa sam affaire yi ñor dafa leer quoi la ta'ata amul topp fii ma'siyatillah gis nga mooy yàlla lépp lu tudd mooy yàlla képp kenn ku leen ci invité bu leen ko topp ak ku man di doon gis nga lu leer naññ ni lii dafa xaram ne sëriñu àddina bi yépp même bu dee c'est impossible mais dama lay jox hypothèse ñoom ñépp ñi ñi baax ñépp àndandoo ne sëñ bi lii baax na defal nga ne leen defuma kenn du leen topp ñun ñëpp léegi nga may xalaatal ñu naan la yow li gën a màgg nag ci diine gi ñu ne la yow bu ko def muy bul julli yow da ngaa feebar wala la bul woor bul dem ajja bul dem makka boo ko manee sa dëkkub sëriñ bii doy na la doy na la makka wala iyaazu billah gis nga mbir bu bu garaaw bi nga xam ne ci la ñenn ñi tombe parce yu mel nii lañ xamul quoi gis nga Sayyidatu Sara radiyallahu anha radiyallahu anha mais bi Ibrahim mu wax ko ne ko borom bi moo mu ko digal daf ko wan gannaaw dem yoonam ne idan laa yudayyi'na jeex na borom bee la digal nga bàyyi ñu fii kon moom du ñu sànk parce que borom bi amul moo tax loolu en loolu gis ne ay point tawhid yoolu yoo xam ne boo ko amul yow taa raté la coche xaw ma lan ngeen koy woowe xaw ma lan seetal leen ma ci français yu jub saway waaw <laughs> mooy yow raté nga lépp boo ko ruccee ay mbir la yoo xam ne ñu bari dañ koy soofantal mais giraawaale yi nekk yépp moo leen ci dugal parce que koo xamante ne nii sa tawhid baaxul da ngay font rek lépp loo def coono nga ciy jële mais doo ci jële pay yàlla tere ñu naan la ngërëm waaw waaw mooy kenn gis nga ñun yàlla mooy suñu borom quoi nit lu mu baax baax baax dinañ ko reconnaître loolu baaxam waaye nag du ñu ko jaawale yàlla mukk te borom bi du digal nit ne la defal lii nga def ba pare yow mu nekk loo xam ne problème mu neen la da nga ciy sànkoo amul waaw moo tax mu ne ko idan laa yudayyuna laa yu day yaanaa kon ne kon de bu dee fa borom moo nga ne moo la ko digal nga ne ma waaw jeex moom du ñu sànq waaw inna allaha laa yudi'u ajral muhsinin borom bee na gis bi nee na inna allaha laa yudi'u ajral muhsinin borom bi nee na man duma sànq ay ay payuk ñi nga xamante ne ñooy rafetal nit du rafetal di rafetal ba kii borom bi na ko nag yow ñëwal aywa drap fii déedéet doo nekk ci chantier bi yàlla te yàlla tax waxuma ku ci nekk nekk lu moo tax yeneen saa saam mu ne woon inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati fii ma yabdu lin naas kooku yàlla taxul gis nga li ngay dégg mooy xadis boobu gisoon nañ ko fii ci réew bi nit dina jëf jëfu waa àjjana ba dara desul mu dugg àjjana na loolu xasab mu def jëf waa safara dem safara mais kooku xam nga lu ko dal yéene ma baaxul woon moo tax beneen xadis bi moo ko leeral beneen contraire bi parce que da ne yeneen saa sam na ne nit dina def jëfu waa ajjana kii feeñ ci nit ñi mais la feeñ ci yàlla xam na nit kii dëgguwul waaw su naa naafiq la wala fii qalbihi marad xolam daa am feebar daa gis nit ñiy def mu xam ne fii moom ngir ay mbiram ndox nay def ni ñëpp waaw li muy def mu ngi dem Makka di dem aj di dem umra di dem ajjuma di dem di julli yëpp boo mooy sax mooy mën naa nekk imaam fenn nangam lépp waaye loolu lépp yàlla taxul de c'est son c'est son sa notoriété aw wayam looloo ko tax a jóg mais du yàlla mais li jëm ci nit ñi lan la mooy du baax la moo tax mu ne fii maa yab duulin naas mais nit du sellal ngir borom bi bàyyi ba à terminus borom bi jàddal loolu borom bi du def foofu waaw ñi ngay gis gars yëpp loolu dal leen mooy am na amoon bu xol bu doon bu nañ problème ñàkk lixlaas ñàkk sellal bu newoon seen biir boo xam ne daa un udaal la mais bu naqaree détecté c'est un virus boo xamante ne nii phagocyte kii phagocyte waaw day rajaxi borom mais nag ak naqaree détecté bu ñuy waaj a dee mu réveillé wu looloo leen dal mais sinon inna allaha moom laa yudi'u ajra al muhsinin waaw borom bi du sànq ajug ñi nga xamante ne nii ñooy wëy wëy rafetal yi waqafu anna allaha laa yudi'u ajra al mu'minin borom bi du sànq payu wëy ñum waaw mooy as-siqatu lañu sayyidatu hajar alayhi salatu wassalam di jàngal léegi nag kon bi loolu amee mu dellu fan talaqa Ibrahim Seydina Ibrahim continue alayhi salatu wassalam